kon ci jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci saar bi nga xam ne mooy al-mujaadila tey ñu war a tàmbali fi nga xam ne mooy laaya fu juróom ñetteel bi di huitième verset bi fi nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim alam tara ilal ladiina nuhuu anin najwaa thumma ya'uuduuna limaa nuhuu anhu bani laaya bi di jeexe suñu borom ne alam tara ndax gisuloo gisul yéeme ila alladina ci gaa yi nga xamante ne nii ci yahuud yeeg naafiq yi alladina ñoom ñi nga xam ne nuhu tere woon nañu leen anin najwa di nekk di waxante ay secret bàyyi ñeneen ñi seen wet summa ginnaaw gi ya'uduna lima nuhu anhu ba pare nag ñu dellu bañ leen ko aaye rawatina naafiq yi doon wane day jullit lañ ñu tere leen loolu la ak ci yahuud yi tamit summa ginnaaw gi yahuudu nañu dellu limaanuhu anhu ci lim leen leen aaya woon ta naa wayata wayatanajawna nekkuñu sax di waxante loo xam ne secret goo xam ne ci yiw la jëm ne waaye dañ doon waxante secret yoo xam ne ci lan la bil mi ci bàkkaar wal udwaani ak noonoo gu tar gi nga xam ne moom lañu seqal moom lañu ëmbal jullit ñi wa ma'siyati rasuli ak bu mooy ki nga xam ne mooy ndawam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag rawatina mooy di surtout yahuud yi moo tax mu teg ci ne wa idaa jaa'uuka te buñ la dikkalee hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi Allah ñu lay nuyoo loo xam ne boroom di nekkul di la nuyoo noonee de mooy jàngalewul ne ne ñu lay nuyoo noonele te di ngeen di nuyoo noonele yéen jullit ñi wa yaquluuna ba pare ñuy wax ci seen biir fii anfusihim te seen bopp ñoom ñoom yahud yoo yële lawlaa yu'azzibuna allahu bima naqul moo lan moo tere boobaay muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ne li mu wax dëgg la ne yonent la waaye lan moo tax ñun ñu koy nuyoo nuyoo boo xam ne baaxul te sax yëgu ko xamul liggéey géej gi riir xamul li xew waa kon bu doon dëgg la lu tee kon moom borom di daal di ñuy mbugal ci lii nga xam ne wax ji ñu koy wax te sax détecté wul moom sax xamul ne ñu ngi koy wax wax ju ñaaw xasbuhum ñu borom ne doy na leen jahannamu li nga xam ne mooy safaraw jahannam yaslawnaha dinañu ko sóobu dinañu ko dugg de fa bi saa ka ñaaw almasiru mujj googale moo fii lan lay suñu borom di wax nii mooy ne yahuud yi dañoo ñëw comme ni nga xamante ne nii ñu bari solo nañ ko ku mel ni ñoom sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha waaye naka noonu ñeneen ci saxaaba ay yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñoom ñépp daal dinañu koy solo nga xam ne dañoo ñëw di wax lan naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko bi ñëwee au lieu ñu ne ko assalaamu alayka ya abal qaasim yal na jàmm yal na boroom bi nga xam ne mooy du salaama boroom jàmm ak jàmm yal na ànd ak yow ñu ñëw naan ko assalaamu aleyk mooy assaamu mooy almawtu mooy yal na dee nekk ci yow rek yow mii comme que liñ koy waxee rek gaaw naan assalaamu aleykum assalaamu aleykum ñoom nag ñu foog ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam jëliwul xamul li ñuy wax moom nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñëwee wax loolu ñoom prêtre yoo yële yahuud yoo yële ñëw daal di koy wax rabbin yahuud yi di nuyoo noon yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen wa aleykum yal na tamit li ngeen ma ñaanal yal na nekk ci yéen ñoom nag ñu foog ne xamul li xew sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne woon ci wet gi dégg wax ji xam li ñu wax mu ne leen alaykumus saamu wazzaamu wa la'natullahi yu mel noonu ne leen yéen ñii yal na nekk ci seen kaw yéen kay li am ba def seen kaw la nekk ak dee ak ayib ak li nga xam ne rëbbi borom di tabaaraka wa taala ak wax wax yu bari sayyidatu Aysa bi mu waxee lool yeneen ci di salawaatullahi wa salaamu alayhi ne ko ne ko yaa Aysa ne ko Aysa yow suñu borom bëggul wax yu ñaaw ak ku koy wax. mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam xanaa yow da ngaa déggul ñoom ñii li ñu wax assaamu la ñu wax mu ne leen xanaa déggoo man li ma leen tontu mooy dama leen ne wa yal yàlla na nekkaat ci seen kaw rek li ngeen ma ñaanal kon nag loolu la de lool la suñu boroom bi wax nii ñoom dañoo foogoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamul woon ni mu deme yàggoon nañ koy def nag waaye bés boobu dañ leen a détecté am na benn bés sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko Mawlaana Ibnu Abbaas nettalee radiyallahu anhuma ne ñoom dañoo ñëw nuyoo ba pare wax seen wax ba pare dem yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ñoom de gis nga lan lañ ma nuyoo mooy assaamu lañ wax waxuñ assalaamu léegi nag woo leen ñëw <laughs> leen demee dab leen woo leen indi leen ñu wax leen ñu ne ñoom loolu la ñu wax kon loolu mooy ci yahuudi hadiisu sayyidatu Aysa boobu mu ngi ci as-sahihayn wala suñu boroom di wax noonu foofale ñu ne yaa ayyuhalladhiina aamanu eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal idaa tanaajaytum bu ngeen di déeyalante nekkati di wax ay secret falaa tatanaajaw yéen bu leen def ni naafiq yéeg yahuud yi de falaa tatanaajaw bu leen nekk di waxante ay secret yoo xam ne bil ismi ci bàkkaar wal udwaani mooy di di nekk di waxante secret loo xam ne waaye yow suñu dancing bi waaye suñu concert bi nekk ci di waxtaane yoo yële yoo xam ne mooy yàlla la ay waay sa waay ñun suñu bricolage suñu suñu braquage bi ñu war a def suñu bëkk mooy boutique ba ñu war a toji ana yooyu mu ne bu leen ko def de bilis mi wal udwani ak noono di waxtaane nekk ñett wala ñeent daal wala groupe dajale ngir waxtaane loo xam ne tooñ ay jullit lool bu ngeen ko def ak noono wa ma'siyati rasuli ak li nga xam ne mooy mooy mooy yeneen yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi mu ne watanaajaw waaye li am ba des mooy bu ngeen di mooy du du waxante nekk di waxante secret lañ leen tere de waaye lii lañ leen ci tere waaye watanaajaw bu ngeen ñëwee ba manu la ñàkk ngeen man ngeen di tekoo di waxtaan na ngeen waxtaane bil birri ci mbaax wattaqwa ak ragal boroom bi tabaraka wa taala wattaqullaha te na ngeen ragal borom bi moom mi nga xam ne mu ngi leen fuglu de xam ne képp koo xam ne mu ngi doxal lii ma digle ak tamit mu ngi sori li ma tere boroom boobu ngeen war a ragal nga xam ne ilayhi ci moom tuhsharuna lañ leen di pang boole yéen ñépp yóbbu fa moom da ngeen daal di dekki foogale mu ne innama najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu mu ne dëgg-dëgg gis nga déeyaale mooy secret yooyu nga xam ne ku mel ni yahuud yi ak naafiq yi ak ñi nga xam ne seen xol yi feebara ci nekk loolu jógawul ludul min ash-shaytani ci shaytan loolu la ci saytaane kese la jóge li yahzuna lan moo tax mu leen di def loo loolu ñuy nekk ci secret naan dañuy waxante ay secret ngir bu ko defee jullit ñi li yahzuna mu njàqe ci alladina amanu ñi gëm yàlla buñ leen gisee ñu wéetoo ñu naan hé mbaadu ñoom ñii ci suñu kaw la ñuy wax wala ñun la ñuy waajal lu bon loolu mu ne iblis leen moo leen di defal loolu kese te ci moom la loolu façon secret yu mel noonu ci moom la tukkee walaysa bi darrihim shay'a waaye de toute façon walay sa ñoom seen seen pej seen peto boobu ñuy def di waxtaane ay secret contre jullit ñi nañ xam ne loolu duñ ci lor shay an lenn duñ leen ci lor ci dara illa bi idnillah lu dul loo xamante ne borom bi moo ko dogaloon bu njëkk dogal bu njëkk lépp lu mu dogaloon ne dina la dal di tukkee ci ñoom moom ñoom moom dina la dal waaye lu ci borom bi dogalul woon te amuñ ci ndigalam dogalam bu jiitu nawu ci woon du leen dal de wa yatawakkalil mu'minuun na wàkkeer lu ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ida qiila lakum tafassahu fil majalis bu leen nee dandu leen mooy utal leen place bu ngeen nekkatee jataayoog yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi waaye fu ngeen mën a nekkati ba ci àddina di tukki fépp fu ngeen mën a toog ñu ñëw ne leen nag tafassahu mooy puus leen ngir may place ñeneen ñi nga xam ne ñoo agsi te amuñu fu ñu toog wala yooyu wala jataay bi kat moom ngi gis ne fee am na place ñu ne la puusal ngir keneen mën a toog fafsahu na ngeen yaatal buñ leen ne yaatalal leen seen mbokku na ngeen ko def de ci bërëbu toogu waaye yeeg yooyule ak fu ngeen mën a nekk moo xam ci toolu xareeg yooyu yëpp fafsahu na ngeen yaatal seen mbokk yafsahillahu lakum bu ngeen ko defee borom bi dina leen yaatalal de dina leen debalal yaatalal leen ci seen biir ak seen biti wa ida qiilan shuzu waaye buñ leen waxee nag tey jóg leen sax même buñ leen nee jógal place boobu ngir jox ko keneen fan shuzu na ngeen jóg de bu leen fa nekk naan waaye yow kii lam la ma gëne ñëw léegi ñu bëgg maa yëkkati sëriñ bi bëgg maa yëkkati wala cheikh bi bëgg ma jóg ngir jox kee place bi waaye yii lii teguwul fenn ah yii ñii doxaluñ sunna ñu ne la ah kay lool mooy sunna ta loolu la alquran wax yow yaa xamul kay fay ndax nee na wa ida qiilan shuzu buñ leen nee jóg leen fan shuzu na ngeen jóg bu ngeen jógee nag def ko ta ngir jaamu yàlla na ngeen xam ne yarfa'illahu alladhina amanu borom bi moo yëkkati ñi nga xamante ne ñoo gëm minkum ci yéen bay doxe sama ndigal lii nii bu ñu leen nee puus leen ñu puus bu ñu leen nee jóg leen sax ñu far jóg walladhina utul ilma waaye moo yëkkati ñi nga xam ne ñooy waa am xam-xam xam-xam-xam yi borom bi wàcce di ko doxe darajaatin moo leen di yëkkati ay darajaat yoo xam ne yu kawe wallahi ay dëgëre wallahu te borom bi bima ta'maluna ci li ngeen di jëf